alxafidu alxujjatu alalam abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu llahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbab althalitu wal-ishruun athani an ibni mas'uudin radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ma min nabiyyin ba'athahu allahu fi ummatin qabli illa kaana lahu min ummatihi hawaariyyuuna wa ashaabun ya'xuduuna bisunnatihi ya'xuduuna bisunnatihi wa yaqtaduuna bi-amrihi summa innahaa taxlufu min ba'dihim xulufun yaquuluuna maa laa yaf'aluun wa yafaaluuna maa laa yu'maruun faman jaahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jaahadahum bilisaanihi fahuwa mu'min wa man jaahadahum biqalbihi fahuwa mu'min laysa waraa'a dhaalika minal iimaani habbatu xardal rawaahu muslim rahimahullaahu ta'aalaa kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala eh, muy eh, dikkal ba léegi ci bunt bi garab gi nga xam ne moom lañuy ñuy présenté boobu ba léegi eh, mu jëm ci ni nga xamante ne nii ah mooy digle njëkk tay tere li yoo xamante ne mooy safaan kii suñu jataa bi ñu génn walillahi alhamdu minna walillahi alhamdu wal daal di woon nañu euh, indi euh, gisoon nañu xadis bu mujj bu bi njëkk mooy xadis Seydina Abu Sa'id al-Khudri ta'ala anhu yonente mi alayhi salaatu wa salaam man ra'a minkum munkara ku gis loo xamante ne naka sodul noonu la nako soppeek Euh, loxoom bu ko manul ak làmmiñam bu ko manul nag na ko metti xolam loolu mooy li gën néew ci ngëm yàlla tey nag al imaamu an-Nawawi rahimahullahu <coughs> indi beneen xadiis boo xam ne moom la ci teg mu ne mu ne mu ne asani ñaareelu xadiis bi ci bunt bi waaye mooy euh, xadis numéro ci ñun biñ tàmbalee téere bi ba léegi mooy xadis bi nga xam ne mooy numéro cent quatre-vingt-cinq waaw cent quatre mooy loolu léegi nag muy wax moom al imaam rahimahullahu taala mu ne astaani kon ñaareel bi ci buntu bi ci garab gii mu ñuy présenté ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin mu ne an ibni Mas'ud mu ngi koy jële ci Abdallah ibn Mas'ud mooy doomu Mas'ud boo ko déggee ci biir saxaaba yi ñu ne doomu Mas'ud yi mooy Abdallah ibn Mas'ud eh? ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdirrahman al-Hudhali al-Kufi rahimahullahu ta'ala saxaaba saxaabi rasulillah mu ne anna rasulallahi ken ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na ma min nabiyyin ba'athahu allahu min ummatin qabli amul benn yonent ma min nabi amul benn yonent alayhi salaatu wassalaam boo xam ne ba'athahu allahu borom bi yebal na ko yónni na ko fii ummatin ci aw xeet qabli lu ma jiitu man yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax mooy yonent bu mujj mooy yonent amul benn yonent bu yàlla yónni bu ma jiitu mu dem ca ay ñoñam illaa lu dul kaana lahu min ummati xawaariyuuna wa ashaab lu dul ne am na ci ay xeetam ba ko yàlla yónni moom yonent boobee ak yonent boobee bu mu man di doon lu dul am na ca ñoom xawaariyuun ñoo xam ne ñooy ay jag ay jag ñi nga xam ne dafa daf leen a jagloo <laughs> waaw daf leen a jagloo waaw daf leen a jagloo wa ahbaab dinañ ci ñëwaat après ak yeneen firi yi ci am hmm? ñi nga xam ne dañoo sell ngir moom di sellal lépp pare ngir jàppale ko ci li nga xam ne moom la indi waaw set wecc wa asxaab ak ñoo xam ne ay àndandoo te ñoom la mooy même ñooñu la mooy ñoo xamante ne ñooñu ñooñu noonu xawaari yuunam yooyu wa asxaab léeg-léeg nag ci kaw mën na nekk xawaar yi ñoom ñëpp dañuy am daraja ji mais dafa am ñu ko gën a jagoo moo tax ñu naan leen xawaar yi comme ñu yonent bi sallallahu radiyallahu taala anhu mooy xeet bu nekk am na xawaar te sama xawaar mooy bi nekk ci sama xeet mooy az-Zubayr mooy bi ci gën a mag sinon saxaaba yëpp garaja doon am nañu ko waaw wa ashaaba kay àndandoo radiyallahu anhu lan la ñuy def ñoom lan mooy seen mbir yaxuduuna bi sunnatiha waaw ñoom de dañuy jàpp rek te doyloo téye mooy bi sunnati ci dundinum tëralinum wa fa yonent boobee indi waaw yonent woobee ba mu ñëwee li ko borom bi sa wax ko mu jottali leen ko te tëral ko teg ko ci kaw suuf nit ñi di ko dundee ñii nga xam ne ñoom ñooy ay ànd ndoowam de ah li ñuy def mooy jàpp ci loolee mu doy leen bu leen ci àtte ci nan la ñuy doxlantee nan la ñuy comporté woo ak nan la ñuy dunde waaw wa yaqtaduna ñuy roy bi amre ci ay ndigalam mooy lu mu leen digal mooy seen busol digalam yi mooy seen yonent boo bay bu man di doon alayhi salaam mooy nekk seen busol moo leen di wane fan la noor bi féete fan lañ war a jaar waaw wa yaqtaduna ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy roy rek waaw li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, ay mbiram or bu yam doon joxe digalam ya lii mooy ñoom summa mu ne ginnaaw gi nag li ñuy jàllee innaha dëgg-dëgg ah ah damiirul qisfa wa sha'n innaha te nag ginnaaw ga nag taxlufu mu daal di leen jël seen intérim mooy wutu leen seen wutu leen min ba'dihim seen ginnaaw xulufun ay wuutaakoon yu yées ta bon <laughs> arab bu la nee xuluf rek mooy baaxul xalfun waaye <laughs> dinañ ci ñëw après <laughs> insha allah kon seen ginnaaw xuluufun ay wutaakoon yu ñaaw yaquluuna lan mooy seeni jikko ñoom gaa yi nga xam ne finalement ñoo mujj ñëw ci ginnaaw ñu baax ñii da sell lan la ñuy def yaquluuna ñoom moom dañuy wax maa laa yafaaluun loo xam ne duñu ko def ak ñoo mën a wax ñoo mën a expliquer <laughs> ak ñoo mën a expliquer daanaka seen àddina yëpp expliquer leen ba pare ni bu bool yi ji waaw an yonenta bu dee bu dee ci xeetu yonental <laughs> Shuayb par exemple wala Musa alayhi salaam ah axbaar yi gis nga suñu borom waxoon nañu ko ci suuratu tawba <laughs> waaw inna kasiiran yaa ayyuhal ladiina aamanu inna kasiiran minal ahbaari war ruhbaani la ya'kuluuna amwaalan naasi bil baatil wa yasudduuna an sabiilillah <laughs> noonu lañ fi ne waaw mu ne kon nag xuluufun gis nga wutaakoon boobu ñëw seen ginnaaw ñoom yaquluuna maa laa yafaluuna dañuy wax luñ dul def wa yafaluuna na ñuy def maa yu yu'marun loo xam ne kenn digalu leen ko joxewuñ ci digal de digalal di leen yonent seen yonent ba fi ne woon euh, euh, joxe doon digal doxewuñ ko waaw ñoom doxewuñ digal de wa yafaluuna ñuy jëf maa laa yu'marun loo xam ne kenn digaluñ ko mu ne gis nga xeet wu mel noonu façon yu mel noonu nag ñoom ñoo ñële xeet yooyee ñi meloon nii wa man jaahadahum jamono yooyee ku leen fa fekkoon bëgg dekki la fi ne woon la fa seen yonent ne woon gaa yi taxaw sa kanam ne dee du fi am mooy wa yasudduuna an sabilillah di dox diggante nit ñi yoonu yàlla wi nga xam ne ñoom demuñu ci mais kenn du ci dem wa man jaahadahum ku xareek ñoom jihaat ak ñoom bi yadihi xeex ak ñoom bi yadihi ak loxoom combattre leen ah ak loxoom fa huwa mu'min kooku de way ngëm yàlla la benn wa man jahadahum déglu bi yadihi la njëkk mooy benn wa man jahadahum bi lisanihi ku leen ku xare ñoom nag combattre leen dal seen kaw bi lisaan yi waaye ak sa làmmiñ kon ginnaaw loxo làmmiñ ah fa huwa kookee ki def lool fa huwa mu'min moom itam borom ngëm yàlla la am na ngëm yàlla wa man jaahadakum ku xareek ñoom dal ci seen kaw bi qalbihi ak xolam mooy lañu ñu nekkee bu dee manoo loxo manoo làmmiñ mu metti la lool mu ne kooku dafa huwa mu'min kooku aji ngëm yàlla la yonent way sa sa nag lay sa waraa daalika nekkul gannaaw lii minal imaani ci ngëm yàlla xab xabbatu xardal lu toll ni peppu ab ab moutarde bu sew waaw lu tuutee tuuti loo xam ne man nga koo fractionné mooy xam nga moutarde ci boppam dafa woyof <laughs> waaw lu toll noonu sax ngir walla ne amul lu toll ne dara waaw grain de moutarde sax lu toll noonu amu ko ci ngëm yàlla bu dee ne yow yii yëpp amoo ko mu ne rawaahu hadis bii da soloo na ko muslim mu yàlla imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi léegi kon lii mooy hadis bi ñu ñëw ji kon fan d'abord est-ce que imaamu muslim kese moo ko solo dañ naan la noonoo sëriñam daal imaamu ahmad ñoom ñaar ci waa kutubu sitta ñoom ñoom ñoo ko waa kutubu sitta laa bëgg a wax muslim kese ci wéete di sol lii solo lii waaw waaw ñoom kese amul keneen nag koo xamante ne nii solo ko kon nag mu ngi noonu imaamul Buxaari rahimahullahu taala non non imaamul Buxaari imaamu Muslim rahimahullahu taala mu ngi ko woon di ci buntu bi ñu gisoon bii paase kitaabul iimaan baabu nahyi anil munkari minal iimaan kitaabul iimaan buntu ngëm yàlla baabu buntu an-nahyi tere wala nga ne baabun an-nahyu ah an-nahyu anil munkari tere lu baaxul minal iimaan ci ngëm yàlla la bokk. gis nga xadis bi ñu gisoon bii paase nga a ban xadis fay nag xam nga xam xabu xadis Abu Sa'id bi nga naan ban xadis yow naa da ngay nelaw man ra'a minkum munkara xadis bi boobu imaamu Muslim bi mu ko ëndee ba pare ci la ci teg buntu bi waaw hein ci la indi bi mu paree xadis boobu direct xadis bi mu ci teg xadis boobu waxoon nañ la mooy xadis numéro 49 ci Sahih imaam Muslim xadis bii nag mu ci teg bii imaam al euh, nan Nawawi indi nit la ko imaam Muslim indee mooy hadith numéro cinquante dafa hadith bi njëkk biñ gis bii passé bu Abu Sa'id bi mu teg hadith bii nii bu Seydina Mawlana Ibn Mas'ud al imaam Muslim rahimahullah mu ne Amrun an-Naqid mu ne ma Amru ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Uthman Baghdadi an-Naqid rahimahullahu ta'ala wa Abu Bakr ibn an-Nadr ak sama beneen sëriñ da lay li ñetti sëriñ yi mu ko jële mu ne Abu Bakr ibn an-Nadr ibn Abi an-Nadr Hashim ibn al-Qasim al-Baghdadi al-Kinani rahmatullahi alayhi wa Ubayd ibn Humayd ak sama beneen sëriñ de Ubayd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad rahmatullahi ala al-jami' mu ne wal-lafdu li Abd kaddu yi may indi fii nag Abd mi moo ko mooy sama ki ma mujjee tudd mooy Abd ibn Humayd ah moom moo ko euh, ay expression mooy kaddu yi mu utiliser ba mu ba mu ñuy jàngal xadis bi waaye du ex du kaddu ya amru amru an-naqid amru an-naqid ak Abu Bakr ibn Nadr déedéet waaye yi yu Abdullah mu ne qaalu ñoom ñëpp nee nañ haddathana Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd kii surtout euh, euh, Abdurrahman ibn Awf mu ne nettali na Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf Abu Yusuf az-Zuhri Baghdadi rahmatullahi alayhi eh, mu ne kon moom mu ne qaala mu ne haddathani abi mu ne sama baay ma netal moo kan Ibrahim ibn Sa'd <laughs> waaw <laughs> Yaqub ibn Ibrahim mu ne sama baay ma netal kon kay ma Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf <laughs> kon kay moom la moom itam ah Baghdadi rahmatullahi alayhi an moom moo jëlee ci Salih ibn Kaysan mu ne Salih ibn Kaysan moo ko solo al-Madani Abu Muhammad am ñu ne Abul Harith rahmatullahi alayhi ad-Dawsi al-Ghifari mawlahum rahmatullahi alayhi an al-Harith mu ko jëlee ci al-Harith al-Harith wax al-Harith ah, ibn al-Fudayl al-Ansari Abu Abdillah rahmatullahi alayhi al-Madani rahimahullah an Abdirrahman ibn al-Miswar non an an Ja'far ibn Abdillah ibn al-Hakam mu jëlee ko ci Ja'far ngeen càllale bi ni càllale bu gudd la ah an Ja'far ibn Abdillah ibn al-Hakam mu jëlee ko Ja'far ibn Abdillah ibn al-Hakam ibn Rafi' ibn Sinan al-Ansari al-Awsi al-Madani rahmatullahi alayhi an Abdirrahman ibn al-Miswar moo ko jëlee ci Abdirrahman di doomu al-Miswar ibn Makhramah tudd nañ ko fan yee moom ak baay mi ay sahaaba la ñoo ne Miswar ak Maxrama ibn Nawfal <laughs> Maxrama ibn Nawfal ibn Uhayb al-Qurashi moom it az-Zuhri al-Madani rahmatullah alayhi kon eh, eh, eh, an Abi Rafi' moo ko jëlee nag ci Abi Rafi' al-Qibti kii mawla Rasulillah yonent bi alayhi salaatu wa ci jaami yonent bi alayhi salaatu wa amoon ta libéré leen muy Abu Rafi' al-Qibti turam nag dañ cee wuute waaw gars yi am nañu ne Abu Rafi kii la tuddoon Ibrahim am ñu ne Aslam am ñu ne Sabit am ñu ne Hurmuz am ñu ne Salih am ñu ne Yasaar waaye ku mel ni imaamu Nawawi rahimahullah dana li gën a dëgër mooy Aslam Aslam la tuddoon mooy Abu Rafi mawla Rasulillah saxaaba la woon an Abdurrahman an an Abdullah ibn Mas'ud moom moo ko jëlee ci Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Hudhali rahmatullahi alayhi al-Kufi te mujj nekkoon Kufa siiwe ci ibnu Mas'ud saxaaba bu kon da gis ne ci càllale bi da ci gis ne euh, kii saxaa riwaayatu saxaabi la an saxaabi waaw riwaayatu an saxaabiin mooy ab saxaaba moom moo ko jëlee ci ab saxaaba Abu Rafi' moom moo ko jële ci beneen saxaaba muy Abdallah ibn Mas'ud te loolu yi dañ ciy jàng ne nit nga bokk ak moom classe walla tolloog moom daraja tekkiwul ne ah non man du ma jële ci moom dara parce que lool lool kon naa ah, kon man xamatuma may kan <laughs> waxu juhaal yooyu ngay dégg mooy loolu seenum ñàkk xam waaw seenum ñàkk xam <laughs> mooy nit laa yandulu rajul nit ki du brillant nekk ku ñaw ci xam-xam du muy jëlee ci ku ko féete kaw ku mu tollool ak ku ko féete suuf voilà loolu la bokk na tamit ci càllale bii li nga xam ne moom la ràññee mooy kene euh, dafa am quatre tabi'i ñoo xam ne ay ñoom ñëpp ay taalibi saxaaba lañ ku nekk di jëlee ci kenn ki muy Saalih ne kay saat ak Al ak Jaafar ak Abdurrahman ñii ñëpp ay ay ay taabi'i lañ ñoom itam ñoo bokk classe <laughs> waaw ñoom ñoo bokk classe ñoom kenn ki di jële ci keneen kenn ki di jële ci keneen kenn ki di jële ci keneen ki rek Salih ibn Kaysan taabi'i la taalibi saxaaba yi la al-Harith muy al-Harith ibn al-Fudayl al-Ansari ci saxaaba yi la waaye Ja'far ibn Abdullah ibn al-Hakam moom taalibi la ci saxaaba yi Abdurrahman ibn Miswar ibn Maxrama moom itam taalibe la ci saxaaba yi ñeent ñooñu ñëpp ñoo yem classe waaye ñoom ñëpp ku ci nekk jële nga kii di jële ci kii kii jële ci kii jële day ñëwaat ci li ñu wax sànq ci Seydina diggante Abu Rafi' ak Mawlana ibn Mas'ud radiyallahu anhuma waaw comme quoi ak tamit xam ne xam-xam boo ko bëggee dajale du ne man ñi ma féete kaw wala ñu yàgg ñi kese laay jële <laughs> loolu boo ko naree def <laughs> ah mooy lu bari dina ah en général ah, à condition que ñu yàgg ñoon nga dajeeg ñoom ah, <laughs> ah boo dajewul ak ñoom te yow ñi ñi bees ñenn ñi yaa leen mag fuuf waaye loolu bu xam-xam nga nga ngay wan du ma jëlee ci ñoom ah saa yi <laughs> na tëjal nga yoo xamante ne nii mooy yaa ne yaa leen ne orowaar <laughs> aywa ma leen xam kon nag mu ngi noonu noonu imaamu Ahmad ne woon Isaaq ibn Rahowi ne ko xoolal biñ nekkee di sàkku xam-xam. ñu gis euh, euh, benn euh, jàngalekat boo xam ne loolu tey naan loolu doon wax universitaire mais ci université mu gis fi <laughs> professeur boo xam ne moom il est jeune ko moom ni leen mage bariwul ah ni mu leen mage bariwul ko waaye nag tey xam-xam bi mu yor te boobu comme liñ la waxoon ne la gis nañ keroog hadith Sufyan ibn Uyayna bi bi muy <laughs> <laughs> bi bi bi Suhayl ibn Abi Suhayl ibn Abi Salih bi mu ko waxee nettali ko càllale bu pare naan ko sa baay après sa baay nettali mu ne ko waxuma la dara mais man mii dégg naa ko ci nga xamante ne nii moom la ko sama baay dégge ndax moom xaritam la woon bu mu nekkee Sham <laughs> muy Ata <laughs> léegi eh, ibn Yasar non Ata ibn ibn ibn Yazid ah léegi loolu hadith boobu ñu la la woon ba pare mooy eh, eh, moom mu am ci rek càllale bu gën gàtt mooy borom xam-xam yi dañoo soxla woon loolu waaw dañoo soxla woon affaire boobu am càllale boo xam ne bu gàtt la muy isnaadun aali lañ ko doon woowee moo tax dañ doon mëbët da ngay gis kenn du dee way génn àddina ñu ne kon mais lan ngay mëbët mu ne <laughs> baytun xaal wa isnaadun aal wax dëgg yu ne yi rahimahumullah kër goo xam ne daal day wéet ba ma man a nekk di jaamu yàlla ci jàmm waaw wa waaye wéet ni muy wéete noonu wéete lépp luy ayib waaw wéet ci lépp loo xamante ne nii du yàlla waaw wa isnaadun aal waaye ak càllale boo xam ne bu kawe la mooy sama diggante sama càllale yi sama diggante ñun ñuy nekk sama diggante yonente ma saa saam du ñu bari waaw loolu nag dafa am solo <laughs> dafa am solo lool Seydina Ahmad nag ne eh, mbokku taalibim bi ah mooy ay koo ëtti ñoo a bokkoon di sàkku xam-xam mooy Isxaaq ibn Raahawayh ah, ne ko ah, maa ngi lay dénk jeune bii ñëwul ñu dem ci jeune bii di ak ah, jeune bokk professeur boobu bonoon kan Shaafi'i Muhammad ibn Idris <laughs> imaamu Shaafi'i imaam Ahmad ne ko nañ dem ci moom parce que gis nga dëgg la de boo demee ci moom kàllale yi mooy ñi ko gën a féete kaw ci mag mag comme nga jël ñoom wakiya waaw ak ñooñu ak jëm kaw ñooñu boo jëlee ci ñoom mooy càllale say càllale day gën a gàtt waaye nag gis nga da ñàkk foofu ci côté càllale tuuti di ko am ci wàllu xam-xam ak fikkam bu rëy bi nga xam ne moom ngay jëlee ci moom moom la lay tuuf ba pare yow mooy loolu lay sol nga mujj mel ni moom ah mooy xadiis ngay riwaaye doo yem ci riwaaye rek mooy ah ah, ah, ah xadiis yi ah wa riwaayatan moom li ngay ñàkk tuuti ci talla lay joor mooy di ko am ci diraayaat fiqh bu xóot bi nga xam ne moom la lay tuuf moom moom moom Serigne bee di Shafi'i nañ dem moom <laughs> moo tax imaam Ahmad daal di woon taqoo imaam Shafi'i rahimahullah jëlee ci moom xam-xam bu yaatu ba nekk jant njolloor bi nga xam ne bu kenn dool nettable moom al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al kon nga gis taalibe yi kon ñoom ku nekk jële ci kii waaw mu ngi noonu kon eh, eh, Seyna Abu Rafi' as-sahabi jële ci sahabu bële comme ni ñoom eh, Salih ibn Kaysan jële ci al-Harith al-Harith jële ci Ja'far ibn Abdillah ibn al-Hakam moom mu jële ci Abdurrahman al-Miswar rahmatullah alayhim te ñoom ñëpp ñoo bokk classe man nañ ko waxe noon ay taalibe yooyu sahaaba rek léegi nag kon Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna rasulallahi ken ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam min nabiyyin ba'athahu llahu fi ummatin qabli amul benn yonent bu yàlla yónni avant man lu dul kaana lahu min ummati hawaariyuuna wa ashaab lu dul ne borom bi dina ko defal alhamdulillah ci xeeram loolu nag mooy en général ah du yonent boo mën di jël loolu lan lañ lan lañ koy xamee parce que yonent bay saa saa moo ne gaaral ma xeet gaaral nañ ma xeet yi romboon ma gis yonent boo xam ne mooy fam jeexale wax ji moom kese ñëw mooy yàlla da koo yónni kenn gëmu ko kenn kenn gëmu ko moom kese moo dekk <laughs> waaw <laughs> moo tax lii mooy doon aada ji sauf que euh, boo da ngay gis léeg-léeg mu am exception xam ne kenn gëmu ko kooku moom moom kese ñëw yàlla da koo yónni mu dem ba ñëw kenn ko gëmul ay ñoñam ñoom ñépp des ci kéefër giñ ne <laughs> waaw nag mooy euh, mbiru yàlla <laughs> léegi kon amul benn yonent boo xam ne yàlla yónni na ko lu ma jiitu kon dañuy xam ne loolu mooy l'écrasante daal que nii la doon demee sauf c'est pour c'est pour confirmer la règle l'exception hmm? illa kaana lahu min um, ummatihi lu dul am na ci xeetam li nga xamante ne nii mooy euh, euh, xawaariyun ñoo xam ne ñoo koy jàppale léegi lan mooy xawaariyun xawaari yiw na boroom xam-xam yi mooy dañu ne mooy ñi nga xamante ne dañoo sell waaw mooy alxulusaan ñi nga xam ne dañoo sell lool mooy sell set wecc ci lépp pare ci jàppale mooy eh, ñi nga xam ne ñoo ñoo ñooy les les exclusifs eh, eh, ñi ñi ñi ñi yonent ñi nga xam ne ñoo jagoo yonent yonent yoo yële ñoom lañ jagoo wa asfiyaa'uhum nekk ñi sell gën a sell ci seen àndandoo yi waaw te alxursaan mooy la mooy ñi nga xam ne dañoo set ci bépp ayib dañoo set ci bépp ayib waaw am ñu ne xawaar yi mooy al ansaar rek mooy ñi nga xam ne ñooy jàppale yonent yoo yële am ñu ne mooy al mujaahiduuna mooy ñi nga xam ne dañuy kër këri di jihaad ci yoonu yàlla ngir yonent boo bële ak cause bi nga xam ne moom la fi indi am ñu ne mooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yelloo te ñoom ñoo seel la ngir jiitu ko nekk palaasam ginnaaw nekk ay xalifaam waaw ñu ne loolu mooy xawaari yi wa ashab ak ay àndandoo yoo xam ne yaxuduuna dañuy jàpp kese bi sunnatihi ci sunnaam yoonam rëdd yu mu fi defoon yoon yu mu fi tëraloon loolu kese la nekk waaw wa yaqtaduuna ñuy xencu di roy nga xam ne lii rek mooy seen leitmotiv loolu rek lañuy doxe bi amrihi ci ay ndigalam xam nga xawaar yi baatu alquran la suñu boroom tabaaraka wa taala mu ngi wax ci suuratul maa'ida bi mu naan di fàttali yonent bi alayhi salaatu wa salaam naan ko wa id awhaytu ila alxawaariyiina an aaminu bi wa bi rasuuli qaalu aamanna washhad bi annana muslimuun suñu boroom aw xaytu fàttaliku lew yonent bi alayhi salaatu bi nga xam ne ci laa wahyu ilal xawaariyiina ña nga xam ne ñoo sell set mucc ci bépp ayib te nekkoon ñay jàppale Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaatu wa salaam ne leen an aminu bi waaw gëm leen ma borom bee leen wahyu lool mooy wax Seydina Isa mu wax leen ko na ma gëm wa bi rasuuli ak sama naw bi ma leen yónnee dub yàlla du doomu yàlla du dara ya ya du du ja jaam la sama ndaw la qaalu xawaariyuuna yeneen radiyallahu anhu aman naa ñun dëggam nañ washhad te seedeel borom bi bi annana muslimun ñun ay way wommatu lañ mu ne id qaala tekki mooy aaya 111 suuratul maa'ida id qaala alxawaariyuuna ya isa ibn maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaynaa maa'idatan mina as-samaa'i qaala ittaqullaha in kuntum mu'miniin waaw qaalu nuriidu an na'kula minhaa wa tatma'inna quluubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shaahidiin ay bi gisoon nañ ko suratul maa'ida ca koor yële <laughs> ah taxawoon nañ ci fii ah pour est-ce que mu ne is qaala ñu continuer is qaala fàttalikul ba mu waxee ba léegi yow Seydina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam alxawaariyuuna ñoo ñële di jàppale jàppalekatu Seydina Isa ya ñu ànd ndoom ya ne woon yaa Isa te set wecc ci bépp ay yaa isa ibn maryam yow isa di doomi maryam alayhi salatu wassalam alayhima salatu wassalam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan min as-sama est-ce que sa borom mën nañoo wàccel benn ndab benn tànk table benn banquet buy jóge ci asamaan qaalu qaalat mu ne leen ittaqullaha ragal leen yàlla in kuntum mu'minin dem nekk ngeen ñu gëm ñu ne qaalu ñu ne nuridu an nakula minha dañ ci nam bëgg ci lekk ci taabal joo jële banque boobu di wàcc ci asamaan wa tatma inna qulubuna suñu xol gën a dal ci ngëm gi ñu gëm wanaa la ma ñu gën a ràññee que gën a jàpp an qad sadaqtana que loolu preuve lu beneen ci yu bari yi nga xam ne wan nga ko li nga wax yëpp dëgg la wa nakuna alayha ñu nekk nag ci loolee wàcc bu mu wàcc mina shahidina ñu koy seede waaw léegi lii bon après fii wax parce que xawaari yu ne ñoo waxoon lii est-ce ñoom dañoo nekkoon porte-parole ñenn ci seen xeet ñooy ci àndandoo Seydina Isa yi parce que ñu mel nii nga xam ne xawaar yi la mooy dañuy set wecc borom bi may leen xeetu xam-xam yoo xamante ne dañoo set moo tax ñu set wecc ci bépp ay pare joxe seen dund seen bakkan seen lépp ngir yonent boobu te tamit ni ñu ko mane ci wàllu argumentation xam-xam noonu lañ ko mane ci wàllu xare comme az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa waaw kon ñooñu est ce que ñooñu ni nañ àgg foofu ba pare naan hal yastati'u rabbuk naan Seydina Isa est sa borom man na moo tax ñooñu dañoo loolu man na tekkiwul ñenn ñi ne tekkiwul est ce que dañuy duute ci yàlla man na manul non bu ngi mel rek boo gisee buur bi buur bi nga xam ne lépp il signe bu nee na nekk ci ko ci ci ci kii bi décret lay signé rek gars de defal la li ñuy kii fii mu ne bu dee woon yow domaine bi yëpp yow lañ ko jox def na la signé jeex na ci si nga koy doon yow nga ñëw bëgg lool naan ko ah, son altesse buur bi ah buur ñu ngi lay sant est que manoon nga manoon nga rek daggal ma suuf sàngam lool est-ce que day wane ne waa ji di ñëwee naan buur bi est-ce que manoon nga day wane ne day dund ci buur bi man naam dafa incapable wala man déedéet ñu nekk façon waxin boobu kesa waaw ndax ñii àndoon nañ ci ragal yàlla xam yàlla foo xam ne dépassé nañ di dute ci ndax yàlla est-ce que mën naa wàcce table bu def ñam def ay ay ay comme voyage <laughs> banque bu baax taabul boo xam ne bien garni ganaar yaag ñoomim seen pom yaag ñoomim soraas ak daa yooyu yëpp ñu nga fa ah ak ndawal yeeg xeetu ndawal yeeg makkulaat yeeg baat yeeg rafraîchissant yi waaw yooyu noonu est yàlla man na ko mooy xam nga ne ñuy dépassé lañ foofu xanaa musulman bi gën a lam daa xam ne ne yàlla mën na lool mooy waxuñu ne est yàlla man na mooy comme li nga wax nii ah walillahi masalul ala exemple boobu waa ji ñëw naan buur bi est ce que man nga maa daggal fee est man nga maa jëflee ah man de sama oto ba daa yàqu est ce man nga ci sa ah, di di ñëw rek di di di di la ñaan rek ah ci seen màggaay buur nga defal ma lii loolu yépp xam ne ña xamul ne danaan ko est ce que man nga mooy di dute ne buur bi man na ñu ne lool la borom bi kon wàcce ma'idatan minas sama waaw léegi ah ñu ne léegi bi ñu leen waxee ne leen ragal leen yàlla mu ne ñun dañoo bëgg rek mu gën mu gën a dal suñu xol comme li Seydina euh, Ibrahim waxoon waaw radiyallahu euh, alayhi salaatu wassalaam ne borom bi booy bi mu naan ko arini kayfa tuhyil mawta borom bi dama lay ñaan nga wan nga wan ma nan ngay dekkalee euh, ñi faatu mu ne ko ndax dangaa gëmatul mu ne ko déedéet mu ne ko nekkul ne damaa gëmul de gëm naa sax waaye damaa bëgg sama xel li tatma inna qalbi damaa bëgg sama xol gi na dal ñu ne même chose yoon Seydina Ibrahim waxoon ñoom la mu ñu la wax te loolu mooy li voilà ñii day wane naa bon xawaari yu ne yii voilà ñoom dese woon nañu non non xawaari yi seen dañoo weex tàll bi de blanc immaculé noonu la ñu tàll seen xol yi waaw ak nekk ñoo xam ne amuñu benn intérêt ci dara lu dul jàppale te nga xamante ni moom la leen boroom bi booleel lu yonent boobale kon lool lool la waaw loolu la de tekkiwul ne bon gaa yi daal sawaay matuñu dara <laughs> tous lañ matul sawaay duñ dara mooy déet kon loolu lu ama am sooloona léegi <laughs> ñu daldi àggale kon mu ne euh, moo tax yonent bay sa tax waxoon ne euh, euh, comme ko waxoon sànq sayna Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu comme ni hadith bi ne ci sahih imam al-Bukhari rahimahullahu taala muy say hadisena Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhuma wa ardahuma <laughs> Abdallah parce que Abdallah euh, sahaaba la woon waaw min shuhadaa'i Uhud Uhud la génn àddina Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne inna li kulli nabiyyin hawaariyya wa hawaariyya az-Zubayr waaw mu ne inna li kulli nabiyyin ñeel na yonent bu ne hawaariyya ab koo xam ne moo koy jàppale set wecc moo tax Imaam Sufyaan mi solo xadis bi ban Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali moomu ko jële ci eh, Humayd eh, moomu kii Muhammad ibn al-Munkadir moom moo ne sami'tu Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma yaqulu voilà yonente waay sar Sufyaan ibn Uyayna al-imaam rahimahullah bi mu ko solo mu ne al-Hawaari an-Naasir Hawaari mooy kii dimbali kii dimbali waat waxoon nañ la sànq bi ñuy baat bi nañ la ñi ngeen ñi nga xam ne ñoom noonu lañ ko jàppe ne Hawaari daal loolu la ko wax waaw loolu la naka noonu imaamu Ahmad yi daal na koy solo mu ne kon yonent bu nekk am na xawaar yi waaw te ki ngay jàppale noonu kooku mooy kan mooy ci sama xeet mooy si mooy az-Zubayr loolu rek tekkiwul ne moom kese la de ah nekkul moom kese la de mooy ne eh du moom kese dadi nag mooy bi ci gën a mag parce que fadlullahi la yutihi man yasha ci xeet wi moom mii la ko jox na ko noon euh, hadis bi imaamu muslim sax soloo ko euh, kii la nu mu tudd muttafaqun alayhi la voilà euh, kon li kulli nabiyyin xawaari wa xawaari az-Zubayr ki sell di jàppale waaw àndandoo mu ne kooku nag ki ko gën a doon ci sama xeet mooy az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala an sayyidina az-Zubayr ñooñu xam nga kon ku àgg foofu sawaay xam nga ne ay intérêt yi na la lekk nañ ñu wàcceelum lekk kese ñu lekk après di yaataa yumbe moom xam nga ne ko dépassé na loolu quoi sauf que comme li Seydina Ibrahim waxoon alayhi salaam wan ma rek eh, ni ngay eh, borom bi ni ngay dekkalee li faatu mu wax ko lan moo tax mu laaj ko waaye nekkul na day dute wala daa amatul eh, daa amuk sikki sàkk ci mbir yi déedéet kon mu ngi noonu kon lool mooy xawaar yi ci gàttal moo ñëwaat na nag ci yeneen yi eh, kii alquran comme ni nga xamante ne nii noonu ngeen ko xamee eh, bi suñu borom tabaraka wa taala di wax ci suratu saf ya ayyuhal ladina amanu kunu kunu ansar allah kunu ansar allah kama qala isa ibn maryam lil hawariyin man ansari ila قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين muy saar bu aay bu mujj ca suuratu Saff mu ne yaa ayyuha alladina amanu kunu ansar allah mu ne yéen ñi gëm yàlla